muy xareb Tabuk amoon ci juróom-ñeenteelu at mi ci weeru rajab ci gàddaayu après gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, ci jotaay bi weesu eh, gisoon nañu Abdallah dul Bijaadayni Seydina Abdallah dul Bijaadayni te gisoon nañ nettaleem comme ni nga xam ne noonu na ko imaam ibn Isxaaq imaam al-Waaqidi wa ghayruhuma daldi woon solo walillahi alhamdu wal minna ñu nekk Tabuk balee ah ñu wara a ci xew-xew yi am foofu Ah. mu daldi ci bokk ci xew-xew yoo yële loo xamante ne seydina Salama ibn al Muhabbaq ibn al Muhabbiq Muhabbiq <laughs> eh? ibn al Muhabbiq daldi nettale keroog muy seydina salama ibn al muhabbiq lan la nettali moom masuñu koo gis masuñu koo gis muy seydina salama ibn al mu doon salamatu ibnul muhabbiq alhudhali alhudhali alhudhali am na nag ñu ne turu almuhabbiq di baay ji am na ñu ne saxr la woon almuhabbiq saxr la dinañ la ñëw dinañ ñëw ci lan lay tekki baat boobu ci arab almuhabbiq sinon moom mu ngi tuddoon sax sax la baayam almuhabbiq loolu wax la am ñu ne déedéet am ñu ne déedéet Rabi'a la tuddoon baayam moomu nga xam ne moom moo gën a siiwe ci almuhabbiq kaana ismuhu Rabi'a am ñeneen ñu ne déet tuddul woon nii sax nii Rabia waaye Ubayd tuddoon am ñu ne sax c'est que Rabia ci bopp non Muhabbiq ci boppam dadul bàyyi sax maam ji la woon ah. moom nag am na ñu naan al-Muhabbaq am ñu naan al waaye ki nga xam ne parce que waa ahlul xadiis ñoom almuhabbaq lañ bari luñ doon wax moom lañuy faral di wax comme ni nga xam ne noonu la imaam al askari raxmatullah yi daal di nettali ne damaa laaj Ahmad ibn Abdul Aziz al Jawhari mooy imaam lañ fi lughati al arabiyya ay imaam lañ ci langue arab nee na ma ne ko inna ahla al hadiisi kulluhum yaftahuunaha ay muhabbaq mooy fatha muhabba baas ko ci kaw qaala al muhabbiq fi al mu ne ko est que xam nga luy al nee na al jawhari ne ma est ce que xam nga lan mooy al muhabbiq fi lugha nee na ma ne ko ah, qultu al mu al mudarrit al mudarrit ne ko al muhabbiq xam nga mooy lana mu ne ko mooy al mudarrit mooy al mudarrit mooy ki nga xam ne. Euh, moom day day day causer ngalawal ci ci ay noonam mooy day mooy kiy poser ngalawal waaw <laughs> na mu ne ma imaam al-Jawhari wax ma man al ne ma boo gisee innama sammaahu baayam da ko tudde al-Mudarrit ah mooy al-Muhabbiq tafaa'ulan bi annahu ndax bàyyam da ko tudde béq bi nga xam ne mooy kiy cause ngalawal ci noon yi ndax lan da ko wax noonu tudde ko loolu ngir moom muy def loolu di tiital mu nekk koo xam ne ay noonam buñ ko déggee rek tur bi rek dañuy tiit waaw dañuy tiit bay rëngi-rëngi sawaay di di ngalawal foofu moo tax ñu tudde ko loolu <laughs> waaw moom nag euh, <coughs> dàkkantalam moo doon Aba Sinaan wala Abu Sinaan Abu Sinaan moom Salama ibn al-Muhabbiq moomu nag moom fekke na gazwatu Hunayn fekke na gazwatu Hunayn fi sanati thamina min hijratihi alayhi salaatu wa salaam xareb Hunayn fekke woon na ko waaw Euh, dañuy nettali naan keroog bi nga xamante ne nii ci lañ ko ci la nekk Hunayn ci xare bi ci la doomam jiñ koy dàkkantele di Sinaan daldi juddoo waaw bushira bibnihi Sinaanin wa huwa bi Hunayn dañ ko ndil la nouvelle Hunayn ne ko ah soxna si de mooy sa soxna di daal dinay mucc am na doom après ci la ko tuddee sina euh, euh, sinaan waaw xaala bi ñu ko ko waxee mu ne xoolal xam nga loolu mooy dañ naan bon nouvelle la waa lii de moom alhamdulilah ay kii xam nga lan la wala sax gars yi am na ñoo xam ne day tax lañ bawoon lañ jàppoon yëpp ñu ba ko ngir dem xooli seen doom ji mu ne leen ki wax daal koy jox la bon nouvelle bushra ji mu ne ko la sahmun armi bihi an sabilillahi ahabbu ilayya mimma bashartumuni bihi allah allah <laughs> moom Seydina Salama ibn al-Muhabbiq mu la sahmun wat naa ci yàlla ab xeej boo xam ne dama koo sànni ci yoonu yàlla ngir défendre yonent ma lay saar-saam xeex ngir l'islam wallahi benn xeej bu ma ci sànni moo ma gën moo ma gënal fopp xabaar bi ngeen ma jox ne ma sa sa soxna am na doom loolu mooy lan mooy ñii l'islam moo féete woon kaw seen in seeni bëgg-bëggi bopp xam nga doom lu neex la ci xol waaye mu mu yëgal ki ñi ko yëgal këne même loolu noonu xeex bii ma ne Hunayn sànni fi benn xeej nekk fii sànni xeej moo ma gënal fopp ñëw gi ngeen ñëw ne ma sa soxna am na doom Allah moom moom nag Salamat ibn al moo ñuy nettali keroog Hunayn ne fekk no keroog Tabuk keroog Tabuk comme ni nga xam ne noonu la ko imaam Ibn Hibbaan daal di soloowe imaamu Ahmad d'abord soloo na ko eh, imaam al-Bayhaqi amaam imaam ndax may jaawal imaam Abu Abu imaam an-Nasa'i imaam al-Hakim imaam al-Bayhaqi ak imaam ad-Daraqutni naka noonu imaam Ibn al-Munzir soloo na ko ci al-Awsat ñoom ñépp seen càllale bi nettali luy jaar ci yoonu Qataada an al-Hasan an Jawn ibn Qataada an Salama ibn al-Muhabbiq anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuuk ataa ala baytin fa idaa qirbatun mu'allaqa fa sa'ala al-maa'a fa qaaluu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam innahaa mayta fa qaala dibaaghuhaa tuhuruha allah <laughs> loolu mooy expression yi imaam Abu Dawud Seydina Salmat ibn al-Muhabbiq mu ne keroog Tabuk yonent bale saar saam xam nga dafa am ay village yoo xam ne soriwuñ noonu nee na dafa am benn village bu fa yonent bale saar saam dem ba mu newee Tabuk noonu waaw benn benn kër ñoom nag seen village yi bul jàpp ne ngan kër lañ wala ay kii yu wër de léeg-léeg ay ñaari néeg ñooy nekk fee isolé wu ay ñett ñoo xam ne ñoom ñoo dëkk Sénégal loolu village waaw da gis fële ca Bawol xaw ma ndax lool mu ngi gis ba léegi foo xam ne village yoo xam ne ay ay juróom-ñaari kër la wala lu ko gën a néew léeg-léeg mooy yu mel noonu la yonent bi aleyhi salaatu salaam ñëw fa benn kër fa ida xirbatun mu'allaqa mu daal di gis benn xirba boo xam ne xirba mooy benn baag boo xam ne dañ koo lonk bu ñu lonk noonu mooy mu mu mu dafa dugg ci kër yi gis benn baag bu ñu lonk waaw fa sa alal ma fekk dañu soxla woon ndox ndax seen yoon wi yépp ak même ba dañuy soxla ndox saa su ne parce que quand ay trente mille trente mille prisonniers euh, kii arme bi te foofu gis nañ désert bi ni mu mel ci ñàkk ndox moo tax sol tout le temps ñu ngi ci ut ndox daanaka yonent ma ne sarsam dugg foofu ci kër googu daal di laajte ndox fa qaalu gaa yi ne ko yaa rasulallah innaha mayta ne ko ah yow ndaw yàlla li lii kon mooy saxaaba yi lay doon amaana mooy dañuy yee attirer attention yonent ma ne sarsam pour wan ko ne ah que ñii ñoom xam nañ ne ñii nii ay mushrikuuna lañ ay ay polythéistes lañ de toute façon gëmuñ yàlla kon nag baat bii nga xam ne ci der la mooy der bi warula jóge fenn lu dul ci loo xamante ne médd la waaw ndax ñoom seenu grain di seenu grain di lay doon mooy ñooñ seen reen di lay doon ci lañuy xame ne lii nii ah lii médd la ñu attiré ñu ñu ko yëgal yonent ma lay saar-saam moo ñu ne ko xaalu ñu ne ko fa xaalu saxaaba yi ne ko radiyallahu yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li innaha mayta de lii médd la ah. mooy deru médd la waaw loolu mel ni day wane ne kon xamaloon na leen ne ca alquran innamal mayt ndax alquran mooy amoon nañ xam-xam bu jiitu këne médd dafa xaraama utiliser waaw ndax sinon bu dul woon loolu doonu ñoon attirer attention am ci loolu waaw bu dul woon loolu doonuñu woon attirer attention woom ci loolu léegi ndax innamal xamru ino eh, innama xarama xarama innama xarama aleykum maytata wa dama wa dama wa laxmal xinziir ak xurrima aleykumul mayta wa dam wa laxmul xinziir mayta kon xam ñoom loolu xamoon nañ moo tax attiré attention ne ko ah yonent bi aleyhi salaatu wa salaam euh, inna mayta moom médd la de fa qaala yonent bi aleyhi salaam tontu leen ne leen dibaaruha tuhuruha ne leen bañ ko ak wulleem derb yi xam naa ni medd la waaye bu wulli bu ñu ko wulli mooy tane bañ ko tanee hein dal di koy defar der bi loolu moo ko laabal mooy sobe gi ci newoon bu ñu ko mooy der bu yàqoo mooy der bu méddee mooy ci loo xam ne manuñ ko rend léegi dinañ ñëw ci masala yooyu insha allah ci njàngat yi tamit masalaay der récipients yi nga xam ne ci der la ñun ñu ngi nii di sol ay yére yoo xam ne fourrure est-ce que loolu baax na hein yi nga xam ne der ay deru deru yérey der la comme cuir ci der la mooy bu dee réewum jullit loolu garaawul amul wute que bu dee lu ñu rend ci ci yoonu sharia loolu moom que ne deram baax na mais der yi jóge réewu Occident Occident wa ñi nga xam ne du ñuy jullit ñooñu nga foog ne der boobu der la bu boo xam ne mu dafa jóge ci lu ñu rendee ci rendi bu charian yëpp euh, ki euh, d'accord déedéet kon nag laaj bi mooy <coughs> hein laaj bi mooy kon ana ana lan mooy àtte yére yi ak tamit dàll yi dàll yi ngay sol mu nekk ci der hein bu dee réew deru mbaam xuux la est-ce que dina baax walla est-ce que bu dee derum xar la sax wala mu nag mais der bi ñi ko rendi loolu ñooñu l'islam reconnaître seenu rendi ay athée lañ wala yu mel noonu est-ce que rendi yooyu baax mooy tane gu ñu ko wulli gu ñu wulli der bi tohu tuhuruha moo ko moo ko laabal am na ci riwaayu daar ad-Daaraqutni bi rahmatullah alayhi ak imaam al dane moom Seydina Salama anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuk da'a bi maa'in 'inda imra'atin fa qaalat ma 'indi maa'un illa fi qirbatin li mayta qaala alaysa qad dabaghtiha qaala balaa qaal qaalat balaa qaala fa inna zakataha dibaaxuha Allah fii nii eh, day gën a leeral bële muy riwaaye imaam ad-Daaraqutni ak imaam al mu ne yonent bi alayhi salaam keroog gazwatu Tabu dafa laaj ndox benn femme boo xam ne mooy femme yi dëkk foofu mushrika fa qaalat ndaw si ne ko ah maa ma ma ndox de illaa suuf fii qirbatin lii may waaw ndox mi ma am daal ci sama benn baag la nekk boo xam ne nag ah baag bi de médd lañ mooy euh, der bi deru médd la waaw mooy der bi ñu ko defaree deru médd la bi mu demee noon nag yonent ma lay saar-saam ne laaj ko alaysa qad dabartiha ne ko est-ce que xanaa wulliwoo ko der bi ndaw si ne ko axa ne ko axa kay yonent ma lay saar-saam ne zakatuha dibaawa rendeem même bu dee ne loolu nag day supposer leneen mooy mu nekk animal boo xam ne de façon dafa xaraama lekk yàppam xam nga sànk maa ngi wax animal ko mam xar boo xam dafa médd wala rendi wuñ ko ci rendi charia mooy loolu lépp charia day ko day considérer ni médd la wala boog ak gaynde comme deru segg xam nga loolu dañuy tere ku ko rendi parce que lool du loo xam ne mooy yooyu nga xamante ne nii euh, ñoom du duñu lekk seen yàpp mooy loolu laa lekk seen yàpp mooy loolu noonu yonent bi alei mel ni loolu mu ne fa inna ndaw si bi mu ko nee lii ah aw ndox lu dul ndox moo xam ne ci baag la ne mais baag boo xamante ne nag ah baag ba deru medd la de mu ne ko ndax xanaa wulliwoo ko mu ne ko ah kay mu ne ko fa inna zakataha dibaaruha mu ne ko nag yëgal ne rendi ga nga ko rendi mooy li nga xam ne mooy mooy eh, ak taneem waaw mooy ak taneem am na ci yeneen eh, tane gi mooy wulli gi mooy rendi gi mooy taxaw palaasu wulli gi mooy kon day laab ci saasi yooyu yépp nag dina ñëw ci masala yooyu insha allah am na yeneeni yeneeni expression yoo xam ne dibaaruha yooyu gisoon nañ ko tuhuruha ak zakatul adimi dibaaruha liy setal der mooy mooy lan wulli bi buñ ko wullee rek baax na waaw kon Seydina Salama mi ibnul Muhabbiq moom moo ñu indil xadiis boobu noonu nga xam ne moom lañ am ci moom radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa waaye ba léegi ba léegi ci ghazwatu Tabuuk seydina Ya'la ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah Ya'la ibn Umayya gisoon nañ tarjamaam ci vague bu numéro 23 bi mooy kii wu siira yi numéro 23 bi ci wi ñuy wax ci Hunayn mooy fi bu nekk gisoon nañ seydinaa Ya'la ibn Umayya waaw Seydina Ya'la xadiis am na xadiis bi imaam al Buxaari soloo na ko mais pas moom rek Seydina Ya'la ibn Umayya ba léegi mu ñuy wax kon xew-xew yi xew tabu kero tey dañuy ramasser xew-xew yi noonu après buñ paree jàll ci xool li ci tegu voilà mooy am nañ kon sàkk gu yonent ma ne saat saam doon sàkk ndox ci ak jigéen léegi nga ne waaw bala ñoo pare foofu mooy fii da ne ndaw see ko ndaw si moo ko ne yonent ma ne saat saam ah man de aw ndox lu dul ndox moo xam ne ci baag la ne baag boo xam ne medd la bële fa qaalu innaha mayta saxaaba yi ci boppam ñoo lañ wax naan la loolu lépp dàqantewul waaw dàqantewul <coughs> amaana bi ko ndaw si waxee ba pare ñoom ñu insisté waat ne ko ah yonent bi alei saatu salaam innaha mayta de waaw mais dëla mu ne dibaaruha zakatuha waaw ak ak ak ak dibaaruha wulleem mooy ak laabam léegi kon Seydina Ya'la ibn Umayya mu ne radiyallahu anhu mu ne utiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi ajirin lahu naza'a rajulan min al-askari fa'addahu dhalika ar-rajul fantaza'a al-ajiru yadahu min fami al-'aadi fantaza'a thaniyatuhu Sayyidina Yahla ibn Umayya nee na keroog biñ ñëwee Tabuk dafa am benn waay koo xam ne dañu ko ajir la woon mooy koo xam ne moom daf daf fi ñëw ajir xam nga ci mooy koo xam ne ñu luye ay force am waaw koo xamante ne parce que ajir bokkul ak jàmm parce que jàmm moom mooy abd ajir mooy koo xam ne dangay ñëw soxla lenn bon nga koy fay moom mu ngir mu ñëw après ngir jàppale la ngir liggéeyal la waaw léegi mu ne dafa am benn waay boo xam ne ajir ku mel noonu nag jote woon ak benn waay ci armée bi fa addahu hadha rajul waajooju daal di koy matt <laughs> fantaza al ajir mooy baaraam yi la matt bi mu ko màttee rek waa daal di bif loxo yi ngir xëcc ko ndax metti na waaw fantaza thaniyatu waa ji màttoon ba kanam yi daal di wadd topp ci mooy moom it sax bi réyoon léegi rek fa lazimahu al aadu waa ji nag topp ko rek waa ji màttoon topp ko ndax uy bëñam yi wadd na mu ne fa balaga bihi rasulallah sallallahu alayhi wasallam wala fa bulliga bihi wala fa balaga fa bulliga bihi rasulullah eh, sallallahu alayhi wasallam ñu daal di jotale mbir mi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ah wax ko ni mu demee ne ko ñii de dañoo jote rek ñoom ñu ngi ñëw fii xaw ma luñ jote ba kii kii di màtt baaraam bi waa ji di ko xëcc bu ñuy wadd yonent bi aleyhi salaatu salaam ne eh, mais ayamadu ayamadu ahadukum fa ya'uddu axaa kama ya'uddu al-fah yonent bi aleyhi salaatu salaam nag mer ci affaire mooy naka lay ngeen jotee ba lii di xew kenn ci yéen lan lay jëme lan lay lan lay jubloo ci kenn ci yéen di di ko matt di matt mbokkam waaw sa mbokk la jullit du matt moo tax a ya'mudu ahadukum fa ya'uddu axaahu kama ya'uddul fa comme si ni kuy ni di matte ni kuy di matte bu la mattee lan la nit di def loolu di ko def mbokkam mooy mu mer waaye mu fa abtala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma asaabu min thaniyati waaw waaw mu ne <laughs> yonent ma lay saab saab ne waa fenn du mujju fenn sa sa bëñ ñàkk nga ko am ah, mooy dara benn pen du ci am waaw mooy fa abtala mu neenal rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ah, sallallahu alayhi wasallam ma asaba min saniyati ne sa bëñ nga ñàkk moom c'est fini jeex na waaw jeex na dara du ci fekk waa ji nga màtt parce que c'est normal mu xëcc dafa xëcc loxoom teg ci afa yadahu yadahu waaye gi mu wax waa ji keneen afa yadahu yadahu fii fii taqu taqdimuha ka annaha fii fami fahlin yaqdimuha ndax waa ji day jël loxo li ma leen doon wax keroog de boo mayul ci la mujj mooy pause forcée waaw parce que bon dara daloo nag waaw moom alhamdulilah baat bi daal laa xam ne moom moom moom moom moo moo moo kii daal waaw waaye noonu la wa tilkal ayyaamu bés yaa ngoog dañuy wër rek waaw yawmun laka wa yawmun alayka waaye ñun nit ñi nag en tant jullit yow yow yow mu yépp suñu kaw la suñu affaire la lanaa waaw <laughs> parce que bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi daalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajma'un waxale bi fadlillahi ci ngëneelu yàlla ak yër mu dem ci loolu ci la ngay di bége voilà eh, léegi mu ne kon parce que euh, bon début bi dina tane mais bu may wax bay wax ci kaw waaw foog naa ton bi baax na ton bi baax na waaw naa fexe garder lii xoola yeneen ma lay sar sam kon ne kon daa fexe garde lii ba xam ndax dina dox mu ne ayada afa yadau yadahu fii fiik ndax waa ji day jël sa loxo def ko sa gémmiñ taqdimuha nga koy nga koy matt di ko damb baaraamam yi jàpp ko di ko damb ak sa bëñ yi mooy di ko matt di ko yëy voilà mooy bi taqdimuha mooy di ko yëy hmm? est-ce que day jël baaraamam yi def ko sa gémmiñ gi nga jàpp ko di ko yëy comme ni nga xamante ne ka annawaa fii fami fahlin yaqdimuha mel lu nekk ci bëñu euh, rab wu am doole woowu di yëy di yëy di yëy baaraamu nit ñi comme ruminant yi waaw léegi waaw après yonent ma lay saa fen waaw waaye bokk na ci yi nga xamante ne moo xew keroog foofa ne ci ghazwatu Tabuk <coughs> mooy li nga xamante ne nii moom la Seydina Suhayl ibn Bayda radiyallahu taala anhu nettali comme ni ko imaamu ahmad soloowe ak imaam na ko noon imaam al-Waaqidi moom seydinaa Sahl ibn mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da ko da woon benn ci ci ghazwatu na ko mooy dafa yéegoon ci gélémam teg ko ci gannaaw waaw waaye am lu muy doxi foofu xaala fekk nit ñu soriwuñ mu ne ko Suhayl yonent ma saa saam daal di koy woo ne ko Suhayl wa rafa'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawta ne yaa Suhayl wax ko ci kaw yow Suhayl moom na gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna Suhayl ibn Bayda kullu dhalika yaqulu Suhayl ya labbayka ya nee na yonent mi alei saatu salaam woo ko ñetti yoon bu ci nekk Seydina Suhayl ibn Bayda naan ko wuyu naa la yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi ñetti yoon mu ne xatta arafa annaasu allahi sallallahu alayhi waaw fanthana alayhi man amaama wa laxiqahu man xalfahu min annaas fekk dañ doon dox dañu waroon di dox yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne yaa Suhayl mu ne ko yaa labbayka yaa rasuulallah wuyu naa la yow ndaw yàlla ba muy ñetti yoon ba nit ñi dégg baatu yonent bi alayhi salaatu salaam ak Seydina Suhayl ñu xam ne ñoom lañ yonent bi alayhi salaatu salaam dafa bëgg lii muy wax ne ñépp ñëw comme si da doon woo Seydina Suhayl ngir mu yëgal nit ñi nañu jege ñi nekk ci ganamam daal di def demi tour gaaw bañ déggee baatam agsi waaw ñi ne woon ci ginnaaw daal di rëppatal gaaw agsi fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi ba ñépp ñëw mu ne moom moom alayhi salaatu wasalaam man yashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah xaramahu llahu ala nnaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba nit ñi ñëwee mu ne man yashhadu képp koo xam ne seede na an laa ilaha illa allah que amul benn buur bu ñu war a jaam benn buur bu ñu war a tëral ay àtte benn buur boo xamante ni moom lañu wax di topp saa réticence aucune illa ku dul buur yàlla subhaanahu wa mu ne képp koo xamante ne nii loolu nga seede képp ku seede loolu ah waxdahu moom dong nag laa sharika lahu te doo ko bokkaaleeg lenn xaramahu llahu ala nnaar xaraamal na buur yàlla xaraamal na sa yaram safar waaw lii insha allah bu ñuy ñëw ci comme ni ñu ko waxe woon fële ci xadis boobu euh, yonent bi doon wax naan ashhadu anni rasulullah mooy bi nga xamante ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah bi mu yokkuloo bi Seydina Omar radiyallahu anhu doon wax waaw yonent mi aleyhi salaatu salaam daldi Seydina Omar ne ko bi mu nee nit ñi ñëw ne ko ndax mën nañoo utiliser suñu loj suñu gëléem yi mu ne waaw Seydina Omar daw si ne ko déet waaye yonent mi salaam wax leen ñu indi li ñu dese ci provision bu ko defee nga ñaan ci la'alla Allah an yaj'ala fihi baraka amaana buur yàlla def ci barke yonent mi alayhi salaatu salaam ku nekk indi li ngay indi am na sax ci beneen riwaay boo xam ne même gaa yi ay tàndarma yoo xam ne dañ ko doon màcc yu ndaw te bariwul kii day màcc ba doyal jox keneen ki comme la xewoon ci sariyatu Abu Ubayda al-Jarrah ah, Abu Ubayda Aamir jarrah te siiful ba ba ñuy gis baleen ba après nga xam ne gars yi dañoo sonnoona sonnoona sonnoon ci xare boobu ba ni ñu doon def ku am dara ni tàndarma yi ñoroon da ngay jël nga macc ko da koy macc di ko màcc di ko màcc dangay ngay màcc jox ki ci def bu ko kenn lekk de lump lekk déet waaw daa teg ndox keroog tamit am na ci xadiis yoo nettali comme bu Seydina Omar boobu ko tamit Tabuk loolu amoon na ci yoon bi yeneen ma ne saab saab bi bi mu defee nit ñi ñëw fakk ku nekk duy li ngay dul duy def ay provision ku nekk def ñu lekk ba suur affaire yi des yenent mi alei salatu ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah waxoon nañ la loolu dinañ ci ñëw ci njànget insha allah waaw ci wàllu ngëm yàlla fii itam yii itam lu mel noonu la waaw man yashhadu képp koo xam ne da seede na an laa amul an laa ilaha ka amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allah ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala wahdahu moom dong la sharika law duñ ko associé duñ ko bokkaaleeg leen xaramahu llahu ala naar buur yàlla xaraamal na ko li nga xam ne mooy mooy safara mooy safara ba léegi ci xew-xew yooyole bokk li nga xamante nii moom la imaam seydinaa al-Mughira ibn Shu'ba al-Mughira ibn Shu'ba Seydina <laughs> al-Mughira ibn Shu'ba gis nañ ko bu yàggul aha gis nañ Seydina al-Mughira ibn Shu'ba bu yàggul bi ñu noonu affaire Urwa ibn thaqafi ne woon bàyyi ci xam walla nijaayam eh, bi ñuy def tarjama moom Seydina Urwa ibn Mas'ud gisoon tuddaale woon nañ loolu euh, mooy lañ gisoon ca sulhul Hudaybiya moom Seydina Urwa ibn euh, al-Mughira ibn Shu'ba ba mu ba mu naan ko teggeel sa loxo ci sikki mu yonent bi alayhi salaatu wa bala ngay xëccaat sa loxo bi doo ko fekka mu ne waa yaa Muhammadu man haaza mais Seydina mais kii kan la yonent bi alayhi salaatu wa da doon rek da doon muuñ mooy ko kay kii kan la kii mu mu ne ko oh, al-Mughira ibn Shu'ba sa doomu eh, frère bi wala waaw sa doomu mbokk bi al-Mughira ibn Shu'ba boobu nag moo ñuy nettali ne ci xadiis boo xam ne imaamu muslim imaamu muslim ibnul Hajjaaj daal dina koy solo hein waaye imaamul Buxaari yi soloon ko waa asxaabu sunan al arbaa nañu ko na ko noonu seen si si imaamu euh, euh, Maalik indi na ko ci ah, Muwatta imaam euh, kii ne Seydina al Mughira ibn Shu'ba léegi nag bu dee riwaay imaam Muslim bi boo précisé woon kañ la waaye imaam al Buxaari rahmatullah alayhi riwaayaam yi moo am bu ci préciser ne Tabuk la woon parce que lan euh, imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ci kitaabul Maghaazi dafa des ginnaaw baab ci bi muy def baabu nuzuuli nabi sallallahu alayhi wa sallam al hijr bu bunt bi nga xam ne mooy wax wàcc ak dal bu yonent bi aleyhi salaatu dal fi nga xam ne mooy alxijr mooy xijru samud bi mu paree ci loolu bunt boobu dafa def benn bunt def ko baabun kese baabun bunt mu ne moom imaam al buxaari xaddatanaa yaxya bnu bukayr an illayth an abdil aziz bn abi salamata an saad bn ibrahim an naafi bn jubayr an urwa bn al mughira an abihi al-Mughira ibn Shu'ba imaam al-Buxaari mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Yahya ibn Bukayr sama sëriñ di Yahya ibn Bukayr bokkul ak Yunus ibn Bukayr Yunus ibn Bukayr moom tooy taali bi imaam Isaaq boobu kii Yahya la ibn Bukayr mu ne an al-Layth mu jële ci imaam al-Layth ibn Sa'd an Abdul Aziz ibn Abi Salama mu jële ci Abdul Aziz di doomi Abi Salama an Sa'd ibn Ibrahim mu jële ci Sa'd ibn Ibrahim an Naafi' ibn Jubayr mu jële ci Seydina Naafi' di doomi Jubayr an Urwa ibn al-Mughira mu jële ci Seydina Urwa di doomi al-Mughira an abiihi mu jële ci baay al-Mughira ibn Shu'ba ci al-Mughira ibn Shu'ba xoolal imaamul Buxaari mu wax foofu fii al-Mughira lu mu wax foofu mu ne dahaba nnabiu sala allah aleyhi wa sallam li badi xaajatihi fa qumtu askubu alayhi al-maa laa a'lamuhu illaa qaala fi ghazwati Tabuuk waaw laa a'lamuhu illaa qaala fi ghazwati Tabuuk fa ghasala wajhahu wa dhahaba yaghsilu dhiraa'ayhi ainsi de suite ba dina ñëw ci guddaa bi ci saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj voilà lii mooy fii boo demee nag ci kitaabu tahaara fële ci masu masu alal xu fil xu masu alal xuffayni foofu imaamal Buxaari daf ko fa solo am sikki sàkk bi hein mooy ndax fii dane lan fii dane eh, laa a'lamuhu illaa qaala fi ghazwati Tabuk xaw lu dul ne dane wax loolu mooy raawi bi lu dul ne dane moom al-Mughira ci ghazwatu Tabuk la waaye fële ca kitaabu al-mashu ala al-khuffayn baabul mashu ala al-khuffayn foofu moom amul sikki sàkka bi dane ghazwatu Tabuk la voilà ghazwatu Tabuk la woon la yonente mi alei saatu demoon foofu la léegi nag nañ jël riwaay bi nga xam ne moo gën a gudd <coughs> muy bu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj radiyallahu ta'ala anhu wa imaamu muslim mu ne wa xaddatani muhammadu bnu abdillahi bnu bazi' qaala xaddatanaa yazid yani bnu zuray' qaala xaddatanaa xumaydun at-tawiil xumaydun at-tawiil qaala xaddatanaa bakru bnu abdillahi al-muzani an urwata bnu al-mughiira bnu shu'ba an abiihi annahu qaala imaamu muslim bnu al-hajjaaj saxiix bi mu ne mu ngi ko indi ci kitaabu tahaara wa xaddatani mu neta nettali na wa Muhammad ibn Abdillah ibn Bazi' sama sëriñ di Muhammad di doomi Abdillah Abdillah di doomi Bazi' qaala mu ne xaddatana nettali nañu Yaziid mu ne yaani ibn Zuray' ki ñu jublu mooy Yaziid ibn Zuray' qaala mu ne xaddatana Humayd at-Tawiil di Humayd at-Tawiil qaala mu ne xaddatana Bakr ibn Abdillah al-Muzani ki ñu nettali mooy Bakr ibn Abdillah al-Muzani te ko jawoon Muzayna an Urwa ibn al-Mughira mu jële ci Urwa di doomi al-Mughira al-Mughira boobu di doomi Shu'ban abiihi kon Urwa jële ci baayam di al-Mughira as-saxaabi al-mashhuur al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an abiihi mu jële kon ci baayam di al-Mughira annahu qaala mu ne <coughs> kon tallale baango imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj kon Seydina Urwa mu ne taxallafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa taxallaftu ma'ahu fa lamma qadaa xaajatahu qaala ama'aka maa nee na dama ànd ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw dama ànd ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam taxallafa mooy wuute na mooy nit ñi fañ newoon woon campé foofule tabu yeneen tubaab saa saa dafa jekki jóg dem nee na wa taxallaftu maa ma nit ma daal di ba gisee mu jóg dem ma ne ma ci ginnaaw mu daal di dem mooy wuute nekk foo xam ne nag mooy kenn du fa nekk fu wéet fa fa lamma xaajata ngir da doon faj aajo doomu aadamam nee na bi mu fajee aajoom ba pare. xaala mu ne ma amaaki amaaka ma est-ce que yor nga ndox na ko al ndax yor nga ndox nee na fa ataytuhu bi mithara ma indil ko lu muy jàppe waaw mooy ndox boobu wante comme xam ne day am mi nga xam ne mooy ndoxu jàppul nee na ma ma indil ko ko fa ghasala kaffayhi wa wajha mu daldi raxas ñaari tenqam ak xar kanam thumma dhahaba an diraa'ihi fa daaqa kummul jubba nee mu dem ngir xëcc kii bi ngir mën a raxas li nga xam ne mooy loxo bi diraa'i euh, keroog maa ngi doon wax ba ci conc bi loolu du ampa loolu coude la tudd voilà waa <coughs> lii moo ko fàttali voilà coude coude coude c'est pas c'est pas comme li ñu waxoon ne mooy ampa non loolu du ampa loolu kuddee la tudd mooy entre baaraamu loxo bi ba ci tontu bi mooy li ngay raxas rek booy mooy li ngay raxas li ngay raxas booy lan booy booy jàpp voilà léegi nag yonent ma lay saar sanam dem ngir xëcc lool ngir xëcc yére bi ngir man koo wuññi ngir man koo raxas waaye nag fekk mbir mi dafa xat mooy mënu koo xëcc ba mu génn waaw <coughs> yom <coughs> yenn ñaw yi daanaka loole mooy gaa yi dégg naa keroog bi boobu sax laa door a xam expression boobu benn waaye daal di sol benn mbokk sol loo xam ne dafa xaw a seere gaa yi naan ko waa lii lii mooy près du corps waaw mais mooy parce que loolu nga xam ne boo koy xëcc léeg-léeg sax du deñ mais bii melul noon de mooy seerewu na ah. dama bëgg wax ne xam naa waa ji mooy mooy fi loxo yi dugg boo dugalee loxo yi léegi pour yëkkati ko ci kaw comme booy jàpp tiire ko loolu foofu la dul àggat ci dootul yéeg am na ñuy mel noonu ñoo xam ne seeni ñaw côté noonu nañuy def mu wóor na ne kii moom damaa foog ne suwaa bàyyiwul xel que ne waa ji daa war a di jàpp ko waaw kon yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dem bay génne bay bay wuññi foofu loxo mi ngir man koo raxas fa daaqa kummul jubba mbir mi nag daldi xat waaw gémmiñu mooy gémmiñu yére bi waaw fa axraja yadahu min taxtil jubba mu daldi dugal kii génne loxo bi ci suufu yére bi mu sol hein wa alqal jubba man ki bayhi jël kii bi yére bi daldi koy sànni ci ginnaaw mooy mbagg yi mooy noonu la def ngir génn yére yi wa xasala diraayihi mu daal raxas ñaari loxoom yi wa masaxa bi naasiyatihi mu daldi di raxas naasiyam mooy benn catu karawam ci karawu bopp bi ci kanam wa alal imaama tamit mu daldi di euh, euh, masaa li nga xam ne mooy imaamaam muy kaala gi mu so gi mu yoroon bi mu waaye it mu masaa ñaari xuffu yi <coughs> lii ñuy wax moom hmm, parce que dafa am lenn affaire la mooy lii nii yépp ñuy wax ay masala la waaw lii lépp ay masala la léegi nag je me demande est que jar nañu koy def mooy après est jar nañuy traiter lii ci masala yi bu jeexalee pourquoi laaj parce que dañoo defoon zaadul xujjaaj waaw dañoo defoon zaatul xujjaaj non non pas zaatul xujjaaj li may wax ni ayatu tayammum muy aay bi wax ci wàllu euh, tiim dañu ko gisoon gisoon ci masala yi yépp nag masalaay njàpp bixtisaar masalaay njàpp nu ñuy jàppee ak masalaay sangu set ak masalaay tiim waaye ak masalaay mashu alal xuffayni ak alal imaama loolu lépp mooy ci kitaabu tahaara ci loolu lay tourner bu dee ci ngay jëf ginnaaw buñ paree ci ndox yeeg yooyoog yooyu léegi nag yii nii yépp ay masala yoo xam ne hmm, mooy masala xoolu fii mu ngi jàpp masalatul wudu mooy loolu gisoon nañ ko loolu duñ ko loolu moom duñ ci parce que looloo taxoon sax ca ba ñu gisee ba caqu Sayyidatu Aisha wax affaire suuratul Maa'ida tudduñu mooy defuñu woon loolu dañ doon defoon nañ kon fii noonu lañuy def mooy masalaay boo demee foofu masalaay mason alal xuffayni gis nañ ko fa masalaay mason alal imaama yit gis nañu ko kon fii amaana kon duñu ko soxla waaw kon mu ne yonent bi alayhi salaam daal di masaa ginnaaw bi mu raxasee ñaari loxo yi summa ginnaaw gi mu daal di masaa bopp bi bi naasiyati karawu catu karawu bopp bi wa alal masaawaalaay li nga xam ne mooy kaala gim soloon waalaa xuffayhi ak ñaari xuff yim soloon ak ak tey sol xuff est-ce que xuff ci der rek la war a nekk yooyu yépp yooyu yépp waxoon nañu summa mu ngi foofu ci aayatu tey moom mu ngi ci archive bi mu ne summa rakiba wa rakibtu sayyidna al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu yeneen ci wala saa saa mi pare gis nga mooy abaana moom xadiis yi naan moom yonent ci saa saa bu bëggoon a dem faji aajoom da doon sori loolu dafa bokk ci teggin yi moom loolaa la doon wax keroog ne la moo tax toilette yi doo ñëw fii foo xam ne mooy nit ñi tabax tabaxi kër war nañ ci bàyyi xel architecte yi war nañ ci bàyyi xel xadiis yi nii nga xam ne loolu lépp ci sutur la bokk mooy doo jël toilette yi teg ko foo xam ne yow ci côté salon bi nga xam ne ñu fa toog ku nekk ci salon bi ci toilette yi li muy def amaana nit ñi nekk ci saal bi di ko dégg ak yooyu déedéet. danga ko war a def foo xam ne fu isolé wu la voilà waaye comme que këri Dakar yi yooyu léegi moom ay puqus lay doon daanaka day xata xata xat moo tax gars yi di ko defi étage rek mooy day xat ba duñu am espace waaw waaye loolu daal nu mu ci man di deme jar naa bàyyi xel neena na nag summa bi mu paree ba jàpp ba pare masaa ci kii yi tànk euh, catu karaw yi ak amaama bi waaye masaa li nga xamante ne mooy xuff yi am na ci yeneen riwaay Seydina al nee na dama dem bay sëgg di ko dindil mu ne moom alayhi salaatu wassalaam da'ahuma fa inni adxaltuhuma taahiratayn ne ko bàyyi leen bàyyi leen jaru ngay xëcc sama kawas yi sama kawas yi mooy loolu mooy kawas yi nga xam ne ci der la ndax fa inni ndax man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adxaltuhuma ba ma leen di dugal dama leen dugal fekk tahiratayni sama ñaari tànki yi loolu it laab googu lan lay tekkee ak yooyu yépp gisoon nañu ko ci aayatu tayammum walillahi alhamdu wal minna loolu it duñ ci ñëwaat nee na kon bi nga xam ne kon ci la pare summa rakiba ginnaaw gi yonent ma lay saab war di dellu ci armée bi fi ñu fi ñu campé ci Tabuk wa rakibtu war manit al Mughiratu ibn mu ne fantahaynaa ilal qawm nee na ñuy dox di dox ba ni ngi ñuy agsee ci armée bi ci nit ñi fi ne mu ne waqad qaamu fi salaati fekk ñun ñu ñëw fekk leen ñuy julli hein waaw nit ñee julli de ah dañu ah, <laughs> julli waaw ah daal di julli waaye eh, nga ne ma mais ban julli la woon dañ naan la fajar la woon julli fajar la woon ndax ñaari ràkk kese la jullit fajar la biñ gisul yeneen timane saar saam ñu daal di julli ah <laughs> ah loolu la di mooy gis nga moo tax gis nga ni muy kontaane après neewul hé yéen lan moo tax da ngeen mënula xaar xanaa yéen yéen yéen yéen lan moo leen dal ana naka laa kii rek ngeen commencé naan da ngeen di julli da ngeen mënula xaar kan moo leen julli loo hein <laughs> naan la mais gis nga yonent ma lay saar sax moo tax ku diine tax a jóg yooyu c'est petit quoi loolu c'est petit képp koo xam ne day loolu c'est petit waaw loolu nit ki dafa war a dépasser foofu dafa war a yëkkati yitteem ay yitteem mu féete kaw loolu déedéet yeneen time alay salaam eh, meru ci de meru ci de dañoo ñëw fekk nit ñi julli julli suba waaw moo tax eh, Seydina al Mughira radiyallahu ta'ala anhu mu ne naka lañ agsi fa ida naasu fekk nit ñi ñoom fa lamma ntahenaa ila al qawmi wa qad qaamu fi salaa fekk ñu ngi taxaw di julli yusalli bihim abdurrahman ibn awf ki leen doon jiite nag mooy seydna abdurrahman ibn awf radiyallahu anhu moo doon seen imaam moom lañ jiital allah ni'mal imaam ni'mal imaam abdurrahman eskay bi la imaam eskay muy seydna abdurrahman ibn awf radiyallahu taala anhu wa ardaa moom lañ jiitaloon mu leen doon jiite fajar mu ne waqad raka'a bihim raka'a nee na maag yonent bi alei satu salam yonent saai ak man dañoo ñëw ah fekk benn rakk romb mooy mooy seydna Abdurrahman julli na benn rakk ba mu des benn ñu fekk leen ci deuxième rakk bi fa lamma ahassa bin nabi dhahaba yata'akhkhar bi mu yëgee nag ke ne yonent bi alei satu salam ak sina muy jéema moom Seydina Abdurrahman muy fexe ngir reculer pas tourner de mais reculer qaxqara mooy dem ci gannaaw al qaxqara wala ngir mu reculer wu daal di reculer euh, nu mu tudd euh, reculer mu bëgg dem reculer fa awma a ilay yonent mi alayhi salaam daal di koy def signe ngir mu des am daal di continuer julli ji fa salla bihim mu daal di leen jiite waaw mu ne fa lamma sàllama bi nga xamante ne nii nag ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam sëlmal bi mu sëlmalee Seydina al-Mughira nee na mooy bi kii sëlmalee bokk Seydina Abdu Abdurrahmaan ñi ñépp sëlmal qaama an-nabiyyu sallallaahu alayhi wa sallam wa qumtu fa raka'naa ar-rak'ata allatii sabaqatnaa nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam jóg ma jóg maa moom comme que ñun ñoo tardé ñun ñoo ñëw en retard ñun ñoo la la benn rakk raw ñu jóg maa ngi moom ñu julli ku nekk julli rakk bi nga xamante ne moo leen raw waaw am na ci yeneen riwaaya Sayyidna al ci boppam nee bi ma ñëwee fekk euh, Sayyidna Abdurrahman di jiite hein nee na dama dem naa bay waaja ba dama dem ba koy waaja xëcc ngir dem ci moom xëcc ko pour yonent ma lay saa saam avancé yonent ma lay saa saam def ma signe waaw def ma signe def ma signe nekk naa ko bàyyi waaw mooy paa wax de mooy lu man da nga def signe mooy nga def signe voilà voilà <laughs> am na ci beneen Eh, <coughs> beneen riwaay boo xam ne dana mi mu ñooy riwaay Seydina Urwa nekk ci sax imaam Muslim ba léegi dani mi fa afza anna zalika al fa aktharu tasbix waaw <laughs> mooy le fait que Seydina Abdurrahman ibn Awf jiite nii yonent mi alayhi salaatu salaam ñëw <laughs> nit ñi mbir mi nag ñu tiit ci affaire bi di di di bari la subhaanallah di wax subhaanallah subhaanallah fekk mooy yii mooy ñu jàpp ne yii musiba am na nag yii Seydina Abdurahmaan ñun ñoo ko jiital ñun ñoo ko wax mu jiitaa ah. ñoo ko jiitaloo ba mu ngi nii jiite na yonent salaam fekk mooy jamono yonent mi alayhi salaatu salaam jóg di fay di fa di mottali li ko rëcc li nga xam ne moo ko rëcc moo Seydina al-Mughira ibn Shu'ba ci la nit ñi fi ñu toog fa aktharu ñu tiit ci mbir mi fa aktharu tasbih ñu naan subhaanallah subhaanallah comme boo gisee lu garaaw la falamma qada an-nabiyyu salaatahu aqbala alayhim thumma qaala bi yonent bi alayhi salaam pare bi mu mottalee julleem fay li ko li li raw ba pare ne mu daldi leen jublu ne leen kan fa qaala summa qaala mu ne leen dëgmal leen ahsantum aw qaala qad asabtum yaghbituhum am sallu salaata li waqtiha waaw <laughs> allahu akbar yonent <coughs> eh, ne leen ahsantum rafetal ngeen rafetal ngeen wala boog mu ne asabtum mooy jot ngeen sunna li ngeen def noonu la yaxbituhum mu ngi leen ñee am sallu salaata li fekk ñu julli waxtu julli gi ci waxtoom allahu akbar mooy gis nga waxul ñëw nekkub imaam yow dangaa yéex a ñëw ñu jiital kenn ci jàkka ji nga ñu pare ngay protester waaw jàkka ji dafa am ay règle dafa am ñoo xam ne ñoom lañ tagg tab bu ñu war a jiite waaw di protester mais looy protester yow yow gàddu julli nit ñi loo ci loo ciy loo ciy protester am na ku jiite yow yaa yéex a ñëw gaa yi jiital kenn doo wax xool xoola yonent bi aleyhi salaatu salaam merewul gaa yi de da leen ne dafa leen dëgmal xool leen jublu ci ñoom ne leen ahsantum rafetal ngeen mooy très bien li ngeen def vraiment li ngeen def rafet na mooy ma dem. di faj aajo ah, ngeen julli sama gannaaw ndax waxtu wee jot ahsantum li ngeen def rafet na wala qad asabtum ja ngeen yiiwu daj ngeen lu baax ba ngeen defee lool yaxbituhum mu ñee leen am sallu salaata li waqtiha ndax li nga xamante ne moom lañ julli eh, eh, eh, julli ji ñu julli ko ci waxtoon allahu akbar ha wa fawqa makaarimul halil mak ma wa hal makaarimul axlaq kama sabaqa an qulna illa qatratun min bahri xuluqihi alayhi salaatu wassalaam est-ce que makaarimul axlaq ñuy wax du benn fraction de toq ci géeju jikkoom yu tedd yi moom sallallahu alayhi wasallam ah, ok hmm? waaw waaw léegi. Euh, loolu léegi yooyu dinañ gis masalaam xam nga fii fii nii Seydina da ngay gis ni Seydina na mu tudd hmm, Abdurrahman ibn Awf moom dafa continuer jiite hmm? bi ko yonent ma lay saar saar ne desal sa place dafa continuer jiite moom daldiwul def ni Seydina Siddiq defoon mooy wane gànnaaw xam nga Seydina Siddiq loolu daloon na ko loolu Medina la woon waaw ah. loolu Medina la woon mu demoon bay kii eh, bay booy ba muy de yonent ma lay saar saam fekk dafa demoon ci waa ci kaw Medina am ñu fa doon régler parce que dañu amoon contingent ay différend quoi hein dañu amoon ay différend mu ñëw nag di di mu ñëw moom Seydina Siddiq Seydina Bilaal moo ñëw nodd ba pare na ko ah eh, est-ce que est-ce doo est-ce que duñ du man du may xaam nga nga jiite ah Seydina Abu xool ah, waaw kon baax na ñépp jóg Seydina Abu Bakar jiitu di jiite entre temps bi muy jiitee nañ ci ma lay saar saam ñëw di romb di kii sàppe ba taxaw ci ginnaaw mooy sàppe bu njëkk bi gaa yi ñu ngi ñu ngi sàbbaal di di di di kii pour seyna Abu Bakar yëkku yusabbihuna subhaan ngir seyna Abu kii mu ne seyna Abu Bakar nag moom bu doon julli doonu doon geestu waaw bi mbir yi baree nag hein mu daal di geestu mu daal di geestu mooy mu xool gis yonent ma lay yonent saar def ko signe ngir mu nar a reculer mu def ko signe ne ko taxawal foofu mu yëkkati loxo yi daal di ñaan ah, le fait que yonent ma lay saa saam wax ko loolu mais malgré tout <laughs> mu dal di reculer yonent ma lay saa saam daal di jiite nit ñi ah, mu bi mu paree mu ne ko waaw waaye Abu Bakar <laughs> lan moo tax lan moo tax. <coughs> bi ma la nee taxawal sa place nga jiite nga nga nga nga nga malgré tout nga reculer na ko maa yanbaghi libn abi Quhafa warul mukk doomi abu Quhafa di jiite rasulullah sallallahu alayhi ah non non non non loolu moom man da ne waaw léegi nag mooy dinañ gis ci buñ ñëwee ci masala yi eh, diggante ñaar yooyu bii nii bële Seyna Abu Bakar radiyallahu anhu bi ko nee yemal sa place taxawal fi nga taxaw nga kon nit dafa reculer Seyna Abdurrahman ibn Awf bi ko nee yemal sa place moom dafa continuer loolu diggante boobu waaw yan jàngat ñoo fa ne am na ci tamit ci yeneen riwaay yoo xam ne e, Seydina al-Mughira radiyallahu ta'ala anhu dane yonent mi aleyhi salaatu wa salaam moo ma ne yaa Mughira xudil idaawa fa axadtuha thumma xarajtu ma'ahu waaw nee na ma lay saar saam moo ma ne yaa Mughira moo ma woolu wax ma ne ma yaa Mughira ma ne ko ma ma ma tontu ko mu ne ma xudil idaawa jëlal baag bi ñuy def ndox mooy récipient bi ñuy def ndox nee ma jël ko mu génn dem ma ànd ak moom voilà nga gis Mughira mag la alsinal Mughira mag la arabi tout ça mu ngi liggéeyal yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw mooy góor ñi mën nañuy liggéeyal boroom xam-xam yi nit yi nga xam ne ay kilifa lañ waaw te dara même bu ñu nekkee mag loolu du def lu leen yokk yéew ndax liggéeyal nit ku baax nekkul lu dul lu baax taman nga cee defaroo loo xam ne mënoo ko defaroo fi ci leneen waaw xidmatul abraar yi di liggéeyal ñi nga xamante ne ñooy <coughs> nit ñu baax ñu ñu sell ñi kon Seydina Mughira radiyallahu anhu moo nettali loolu ne keroog ci riwaay imaam al bi nekk ca masu ala al xuffayn ne loolu Tabuk la xew woon kon yii nii ñooy eh, yi nga xam ne moo xew Tabuk eh, am na yeneen yoo xam ne insha allah jataay bii di ñëw ñu àggale ba léegi ci wàllu ghazwatu Tabuk ah boo ma nee ghazwa <coughs> xam nga bi passé bi ñuy gis axaa Tanuux ki Hiraql la yónni woon mooy gis nañ ne kon xeex amul waaw nga ne ne lu tax kon ngeen ko tuddee ñu koy tuddee rajo dañ naan la innamal a'malu binniyya jëf yépp ci yéene la la nekk même bu dee ne amul mais moo leen taxoon a jóg waaw ghazwatu Safwan avant Badar dañ naan ghazwatu Safwan est-ce que xare amoon na Abwa Buwaatun Ushayr thumma ghazwatu Safwan ñeent yooyu benn xare amu ci te yonent ma le saa saam génn mais dañ leen tudde ghazwa xare parce dëgg-dëgg yéen eh, jëf yi binniya ci yéene yi la nekk te kon ba ñuy génn ngir xare ji la woon waaye noon ya ñoo dégg bañam ñemeetuñoo ñëw mu nekk rumeur tamit boo xamante ne nii ndekete gaa yi romains yi nekkuñ fi woon ngir dal si ci réew mi de rumeur la woon comme le Seyna Omar tiitoon doon ko wax naan ndax romains yi dañoo ñëw mu ne ko lu gën a xaritu ansaar yi ma lu gën a garaaw mooy yonent mi alayhi salaatu salaam këru yonent mi alayhi salaatu salaam moo problème loolu gën a garaaw yi ñëw voilà kon léegi li ca des ci ghazwatu Tabuk insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw daal di continuer wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala